yaay moom mooy kooku sax kooku tane naa si <laughs> kay lañuy jaar <laughs> ah, waaw yaay lan yëf yi ngaaka yooyu ñoom noonu lañ ko jàppe ah, ah yow léegi on ci town bi lañ ne ay nijaay yi lan ay leen li di wax nga lan Moodu waaye yow Moodu loo léegi nga ñëw loxoy neen waa léegi ñun ñuy def heure añ bu jotee du ñuy def nga jël li ñu waroon a ay ngiy joxe ko xam nga ne kooku kooku dañ naan la saay ñi ngay romb nu seen cas critique critique euh, muñal ak sa euh, dàmpal sa xool rek te fexe ma jàll te xam ne lii bu ma leen ko joxee ay bu ma demee sama cas dina gën a ndax tàccu yañ may tàccu waaw ko mel noonu kenn du lay ada kooku kooku kooku mooy gis nga famille yi niñ wutee waaw mooy gis nga niñ yare woon ñooñu ah ñoom Sayyidatu Aïsha jooy woon jooy de di yuuxoo ko kii ba seen baay di dem di gàddaay di yóbbu kii nekkuñ fa woon di di di xeexoo de seen waa kër déedéet waaw kon nag mbir mi lool la mooy si imaam Ibnul Qayyim nag mu ne affaire bii yépp nag finalement lii mooy boo xoolee ba xool sax lii mooy li dëgër ci lépp mooy ñi doon saraxe seen alal ñoom ñépp yonent ma alayhi dafa doxalante ku nekk selon sa xaal Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ba mu joxee alalam yépp neew ko lu tax ngay joxe lépp te tamit neew ko déedéet Seydina Omar ba mu ñëwee joxe li nga xam ne mooy xaaju alalam neewu ko lan moo tax ngay joxe sa al saaju alal téye lenn li waa ji nga xam ne dafa ñëw ëndib surra war koo joxe dafa bañ ne du ko jël ndax xam ne ne kii moo ko gën a soxla sarax bi muy doxe mu bañ ba xaañ ko ko mu ne kanta abu kii say naa kambul na Maalik dane ko yow saraxe lenn téyel bokk li nga sa alal yépp nga bëgg saraxe non non téye ci lenn waaw mu ne ko téye ci lenn rek téye lenn ci sa alal bul joxe lépp de téye lenn ci sa alal voilà mu ne nag loolu nag la ne nag loolu sax wax ñu fi wax yépp naan affaire bi surus laak moo ko tënk même loolu noonu boo ko seetaatee dese naa dëgg parce que premièrement ñaari xadiis yi bokkul fële Seyna Abu Lubaaba la doon wax fii moom comme ko nootal la ne Seyna Kaabu moom lii lañ ko wax que wax yeneen wax ji ko nekk Sunan Abu Daawud wérul loolu moo tax moom bon moom waxam day logique côté bopp ne bu ñu ko seedee baax sëy naa kamb dana ko téyel lenn ci sa alal léegi nag téyel lenn ci sa alal mu téye lu ëpp li ci ëpp ñaar deux tiers yi joxe benn loolu nag lu sori la ko quoi amaana sëy naa kamb joxe na lu ëpp loolu kon kon ñi naan un tiers même ni ko suñu imaam waxe amaana lool ginu la mat sax mu ne nag kanta abu lubaaba moom ba mu waxee dane ko déet yow joxeel un tiers mu ne nag wa gis nga lii nag wala tanaaquda bayna hadhihi al amul contradiction amul féewale diggante ak féewaloo diggante nettali yii de Seyna Abu Bakar Seyna Omar Sey waaja boroom ëmb ba ak ki nga xam ne mooy abu Seyna Kaab ak Seyna Abu Lubaaba mu ne lii benn mbëkkante amu ci benn opposition amu ci waaw lu tax lan moo tax nga lool mu ne wa ala hada parce que ku nekk dafa jëflante yow yonent ma dafa jëflanteeg yow selon sa xaal mu ne nag bu ñu kon jëlee lii fii may daanale lii nii mooy wax ji waaw lii nii mooy li noot ci masala mi ginnaaw li fi wax bii paaseeg li ñu tàmbali léegi yooyu yépp man nga jàpp ne lii mooy li gën a dëgër ci wax yooyu yépp mooy wa ala kon ci kaw lii ñu wax faman nadara sadaqata bi maalihi kulli képp koo xam ne dafa nizar saraxe alalam yépp amsaka minhu maa yaxtaaju ilayhi huwa wa ahluhu wa maa yaxtaajuuna maahu ilaa su'aali nnaasi muddata xayaatihim min ra'si maalin aw aqaar aw ardin yaquumu magalluhaa bi wa tasaddaqa bil baaqi a'lam. ci kaw lii képp koo xamante ni dañ fee nizarati ah képp ku nizarati ne moom day day xara day day day day alhamdulilah day saraxe alalam yépp kooku xam nga nu muy def kooku day génne li nga xamante ne nii moom la soxla day téye day day déduire day génne d'abord teg côté bee teg nee bam leer nàññ waaw day teg fee bam leer nàññ sans aucune ambiguïté waaw mooy day teg ma yaxtaaju ilayhi wa ahlu loo xam ne moom dina ko soxla ak soxna ak euh, waa soxnaam ak waa këram wala yaxtaajuuna maahu ila su'aalin muddata xayaatihim mooy mais li ñuy teg il faut bu dee na amul leneen beneen daxal leneen luy dugg lu dul alal jooj mooy dañuy téye loo xam ne à peu li des ci seenu dund ci ci capitalu euh, alal ji wala li nga xam ne ci ay biens immobiliers wak yu mel noon ay tool wala ay suuf ak yu mel noon loo xamante ni nii hein moom du ci soxla laa yaxtaajuuna maahu bu ñu ko yoree du ñu soxla di ñaan ngir mottali du ñu yalwaan ngir mottali lu ñu yor il faut ñu teg de côté loo xam ne lu doy la loolu nag moo xam ci ay bien immobilier la walla ci wàllu suuf ju muy jaay walla suuf suñu am loo xamante ni daal moom loolu lépp bu ñu ko bu ñu la cay génne hein dina leen mën a doy ci dund léegi nag bu bu tegee loolu de côté lay door a saraxe li ci des loolu lool dina ko doy ci nizaram bi mu def waaw parce que kenn du ko fi wax génneel lële alors que sa waay euh, moom mu nekk fi war a soxla génneel alal ji yëpp kenn du ko wax waaye génneel sulus bi tout tout ça ça dépend rek yonent ma ne ça ça am na kum ko wax mais daal mbir mi mbir mi mooy dañuy xool ku nekk li nga xam ne moo lay doy ci ci dund ak loolu nga daal li koy joxe mais dañuy wax lu gën mat lool mooy dañu naan kaa bu nekk nag. ku ku ku remplir mooy wallaahu alam nañ jeexal wa tasaddaqa bil baaqi léegi mooy bu génnee yi nga xam ne moom lay soxla ak li des ci seen ak dund ah. il faut mu mettre à l'abri lu leer loo xam ne bu ko yoree du ñu fi nekk di soxla di ñaan keneen wala di laab di lepp wala di def leneen loolu nag moo xam ci <coughs> capital la alal ju ñoroon wala affaire bien immobilier wala suuf loo xam ne la cay jóge dina leen doy mu ne nag li ci des nag bu boobaa lay jël saraxe wallaahu te buur yàlla a'lam mooy kii na xam mais dañ ciy sof lii dañ naan li gën mat sax insha allah mooy wax ji lii la mooy mbir mi daal képp koo xam ne gis nga sa bopp fan nga ne ci case bu nga ne bi nga remplir bu dee koo xam ne yow yow rek kay dund te man ngaa supporter yenn yi nga kii lool mais ah defal comme li Seydina Siddiq def bu dee ne njaboot nga am loolu moom du ñu ko supporter déet nga def ni Seydina Omar radiyallahu anhu mooy bul jël alal ji yépp joxe ko de waaw waaw waxuñ ne Seydina Omar njabootam du ko supporter mais moom lool la def moom moo ñëw jël xaaj bi joxe yonent ma ne saa saa ko waaw yow it nga def lool bu dee nag koo xam ne dafa ñëw di joxe nga xam moom mu xam ne ah même joxe un même joxe xaaj bi loolu day metti ah. comme yonent ma ne saa saa wax Seydina wabu eh, Lubaaba ne ko déet nisfu bi day day day déet mu ne ko sulus mu ne ko waaw waaw mu joxe un tiers bu dee ne koo xamante ne nii moom bon man na joxe lu ëpp loolu na seet li nga xam ne moom lay téye lu ko doy li ci des mu joxe ko affaire bi daal lool la waaw tàntaa ku nidar ne lii laay joxe lu ku ne damaa nidar lii laay joxe mooy kooku day joxe alalam jépp kenn du ko nangu mu joxe alalam jépp parce que après day ñaan dañ naan ko il faut nga teg loo xam ne moom ngay dund ak sa njaboot li ci des nag yaa ko waxoon comme que yaa ko waxoon xa xam nañ ne am na loo xam ne manu la nekk mooy mooy mooy nizar jël euh, saraxi lépp loolu manu la ne léegi nag li manu la ne li ñuy jël génne fële mooy li nga war a dund ak sa njaboot léegi nag li ci des nag ah ñu ne nag acca léegi waaw ca waaw li ci des nag léegi ayca nooy def mooy nga daal di koy saraxe parce que yaa ko waxoon waaw albaqi waaw wallahu taala alam léegi al imaam am na lu mu wax nag di dugg ci ay furu' mais furu' yi nañu bàyyi de côté mu ne wa minha bokk na li ñuy jàng ci xew-xew bi azmu miqdaari sidqi azamu idamu miqdaari sidqi wa taaliqu saadati dunya wal axira wan najaati min sharrihima bihi wan najaati min sharrihima bihi faman anja llaahu famaa anja llaahu famaa anja llaahu man anjaahu illaa bisidqi wala ahlaka man ahlakahu illaa bilkadibi waqad amara llaahu subhaanahu cibaadahu almu'miniina an yakuunuu ma'a saadiqiin faqaala ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha wa kuunu ma'as-saadiqiin suuratu tawba aaya 119 li ñuy jànge ci qissatu Seydina Ka'b ibn Maalik mu ngi waaj a ngi waaj a jeexal de loo imaam Ibnul Qayyim a ngi waaj jeexal de mu ngi waaj a jeexal mu ngi waaj jeexal amaana ñu ko tey si ñu jeexal ko tey bu jeexul tey benn jataay kese moo ñuy de suñu jeexal li imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi wax aa aa mu ne bokk na liñ ciy jànge idamu miqdaaril sidqi maggu dayok dëggu wa saada mooy moom lii mu am euh, dëggu rek ku ko may ba naafiq yi ñëw di fen di joxe ngay gànt di kàcc di wax lu amul moom dafa ñëw wax dëgg looloo ko sobe loolu lay wax nii mu ne kon dañ ciy jànge idamu miqdaari sidq màggaayu dayo dëggu wa taaliqu saadati saadati dunya wal axira ak lëkkaloo gi nga xam ne pexe àddina ak alaaxira dafa lëkkaloo ak dëgg waaw waaw as-sidqu tex ku bëgg texe àddina alayka bi maa ngi lay dénk sidq dëggu waaye ku bëgg a texe yawmal qiyaam alayka bi sidqi ñu ngi lay ñu ngi lay dénk li nga xam ne mooy dégg mu ne wan najaati waaw min sharrihima bihi waaw mu ne te tamit ta'liqu najaati min sharrihima bihi lëkkaloo boo bëggee mucc ci mbon yi mbon mooy côté bu négatifu àddina ak alaaxira bu yoboo nga mooy ci dëggu waaw dëggu kese la mën a muccal muccal ci àddina ak géeju fitne yi waaw loolu dëggu kese la ci mën a génn waaye yowmal qiyaam na muy lëndëm yay am façon mbugal yay am tàngoor yay am yooyu yépp di am xeetu mbugal yi fay am ak xeetu nattu yi lenn rekk ci mën a muccal mooy dugg waaw mu ne famaa anjallaahu man anjaahu illaa bi sidq buur yàlla <clears throat> subhaanahu wa sobewul ñi mu sobe fii mooy ñépp ci yem mooy comme que ci qissatu Seydina Ka'b ibn Malik lañ ne mooy gis nañu ko ñun ñépp gis nañ nettali bi xam nañ ñun demee alquran yaxal na ko boo demee suuratu tawba ni nga fa fekk seen nettali mu ne yoneen suñu boroom nag fama anjallaahu man anjaahu illa bi sidq buur yàlla subhaanahu wa taala sauvéwul ñi mu sauvé lu dul ci dëgg la ko jaare ngir sauvé leen mu ne walaa ahlaka man ahlakahu illaa bil kadib te alakul ñi nga xam ne ñoom la alak muy naafiqi ñi ñëwoon naan dañuy joxe ay faux ngànt ay faux ngànt ñooñu alaku leen lu dul ci kàcc muy contraire u dëgg allahu akbar waaw parce que dañoo foogoon ne foo xam ne jàppoon nañ ne kàcc moo leen fay génne kàcc nan la mën a sauver hein mensonge mensonge mënu la naka la ay mensonge di sauver mukk mensonge du sauver de jamais fa nga yaakaare nag moo lay sauver yow foofu la foofu nga yàqoo waaw liy sauver nit mooy dëggu même bu mettee ba nga naan fuuy tey moom bu ma waxee dëgg naa am problème déedéet waxal dëgg rek waxal dëgg rek sëy naa kambum na Maalik xam nga ne état wam metti woon na <coughs> waaw lii mu nara du ko nekk ci yonent bi alei satu selaam aw ma woon benn ngànt d'ailleurs tey laa junoon sawar amoon naa d'ailleurs ma tegal la ci leneen ñaari waruwaay ci jamono joo xam ne nit ñi dañuy ñëw ci moom alayhi salaatu di ut ay waruwaay mu ne leen awma lu ma leen yeneen ñuy dem di jooy am koo xam ne moom am na deux waxuma toog di jooy mais dara mu bañ a dem te sawar te dara dalu ko loolu lépp mu war koo reconnaître ci biir bu doon moo gënal ci wàllu saasam en aparté rek lu garaaw mais ak nit ñi yépp ci jàkkee. loolu ku yàlla deful ci yow tas dëgëral sa xol teg ko ci dëgg lool manoo ko waaw naafiq yi nga xam ne nag dañu jàppoon ne wax lu amul moo leen di sauver wax nañu ko mais fu ñu mujjee ko mais dañu alku naafiq yi dañu alku xool leen tey li leen suñu boroom xoolal alfaadiha xare bii di alfaadiha waaye aaya bi nga xam ne mooy alfaadiha di suuratu tawba ni mu wuññee xawwi seen sutura ni suñu boroom xawwi seen sutura ba ñu xam ne ulaaka humul munaafiquun ñi ñooy al munaafiquun ilaa yawmil qiyaamati waaw wa minhum wa yaquluuna wa minhum wa yaquluuna yi di dal ci suuratu tawba ni mu wuññee seen xaw yi seen sutura mu ne kon buur yàlla alakul ñi mu alak lu dul bil kadibi lu dul ci wax ji dëgguwul ji ñu ne woon waqad amara te dëgal na digal na allahu buur yàlla subhaanahu woona ak sellam ibaadahu jaawam yi almu'miniina ñu ko gëm an yakunu ñu bokk te nekk ma saadiqiina ak bokk ci ñi nga xam ne ñooy way dëgguñu fa qaala moom borom bi mu ne subhaanahu wa ci suuratu tawba aaya 119 yaa ayyuhalladhiina aamanu e yéen ñi gëm yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla wa kunu ta nekk maa ànd ak as ñi nga xamante ne nii ñu dëggu waaw ragal leen yàlla tey am nañ ñi dëggu waaw loolu nag du sëy naa Kaab ibn Malik rek la suñu borom hein ñi texe ñi nga xam ne ñoom la sauver ñoom la def ñu sauver këne ci dëgg du ñuy rek de mooy képp ku sauver képp kenn ku sauver dëgg moo la sauver waaye képp kenn ku alku li la alal boo seetee ba ci biir mooy ñàkk dëggu ñàkk dëggu nag bés bu nekkee jikko ci nit mooy beeboo nga jullee ko julli janaasa waaw walaw masha ala zahril ard même bu dee mu ngi dox ci kaw suuf si jullee ko julli janaasa waay waaw taxaw leen ngeen jullee ko julli néew waaw waaw parce que loolu moom bu nekkee ku mu nekk jikko sax sa xol wal iyaadu billah daa un utaal kooku dafa nekk loo xamante ne nii fattaaka la waaw mooy virus la boo xam ne c'est mortel plus que mortel allahu akbar allahu akbar allahu akbar moo tax ku ku alku ñàkk dëggu moo la waaye képp koo xam ne buur yàlla gindi na la dem na nga texe boo seetee loolu fa mu ko jaarale mooy foofu rek waaw mooy dëggu waaye waaye kon nañu dëggu dëggu ci say wax dëggu ci say jëflante dëglu dëggu ci say doxalin dëggu ci sa mbind dëggu ci lépp loolu mooy dëggu ci sa jikko nga dëggu loo wax gaa yi xam ne ah diw de bu xasee wax jeex na waaw ci lu baax wax nañ ne bu dee lu baaxul la moom boo gisee yore tamit saa saa nee man du ma ni dara du jàpp dara xin mooy waat ne du ma def lii loolu bu ma gisee lu gën loolu damay bàyyi lool kafaara sama ngiñ loolu daal def lu gën loolu voilà mais mooy diw non day mooy nit ki da dëggu waaw da dëggu ak ñépp envers ñépp amul man. bon sama mbokku taalibe yi en tant que taalibe cheikh radiyallahu anhu man moom dinaa dëggoog ñoom quoi waaw waaye nag ah saay xadri yi moom baleen foofu rek may ma leen kooku dëgguwul kooku dëgguwul waaw vice versa loolu dëgguwul kooku dëgguwul ki dëggu dëgg dëgg moom xoolul ki ne ci kanamam ndax jullit laa bu jullit déedéet doomu aadama lay gis waaw wala qad karramna bani aadama moom loolu lay gis te nag day dëggu ak ñépp waaw muslimu wa moo xam waa ji ñii ay kii ay yéeféer lañu wala mu nekk ay jullit ñoo ci yem moom ñépp la dëggoon waaw waaw moo tax loolu mooy ku dëggu nag même say noon sax ñoo njëkk a ñëw ne ah waa ji de ku dëggu la nag waaw suñu noon la de mooy notre ennemi numéro un waaye nag ku dëggu la de loolu dëggoo la ko mën a may de ku fi torox nag maa wax ju amulal dugoon rek boo gisee naafiq li leen suul li leen li leen alak mooy ñàkk dëggu parce que li ñuy wane ak li ñu doon dëgg dëgg bokkul waaw loolu nag yo nit moo tax nit war a def attention ci di sonn lool ci apparence te li muy wone wuteeg biiram waaw waaw comment on me voit waaw di sonn ci yooyu alors que sa biir àddina su min kulli daras moo gën a tilim gën lu taq kooku bokkul bi man saadiqiin suñu borom ne yéen ñi yàlla ragal leen yàlla te ngeen bokku ci ñoom mu ne waqad al imaam ibn al qayyim waqad qasama subhaanahu al al ah, ila qismayni mu ne qasama dafa eh, eh, eh, séddale waaw mu ne yeneen te te suñu borom subhaanahu woonaa ak sellam hein dafa séddale eh, muy xasama xasama dafa séddale man nga ne xasama man nga ne xasama waaw wala xasama sax moo gën a baax mooy loo xam ne danga ko def ñaari paar waaw parce que xasama mooy loo xamante ne nii da koo def ay kii yu bari comme bu ma jëlee soble daggaate ko daggaate ko ñu ne dama koo def ay tranches yu bari alors que xasama mbir mi bu ñu ma nee damaa kii mbir mi mooy dama koo def dama koo def deux parts voilà kon waxat xasama te te partage départagé na yo suñu borom lii la def alxalq mbindeef yi ilaa qismay ni ci ñaari part ñu leen diviser ñaari part waaw mu ne suadaa wa ashqiyaa wala suadaa suadaa wala wa ashqiyaa ñenn ñi nekk ñoo xam ne dañoo texe ñeneen ñi nekk ñu texee ni waaw yunzira yawmal ba'thi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir waaw loolu la mooy ñi ñu ngi fariqun benn mbooloo fi jannati àjjana leen jëm wa fariqun am na beneen mbooloo fi sa'iri ci safara wuy lakke la ñuy dem wala iyaadu billah mu ne kon suñu boroom dafa diviser nit ñi def leen ñaar mindeefam yi def leen ñaar su'ada ñoo xam ne dañuy texe yal nañu ci suñu boroom boole amin wa ashqiya yal nañu ko sor yal nañu soril ci groupe boobale amin ñoo xam dañoo texee di fa ja'ala su'adaa'ahum ahlu sidq wa tasdiq wal ashqiyaa'ahum ahlul ahlal kadhib wa takdhib mu ne mu def ñaari kaas yooyu mu def ñii ñu dëggu ñi ñii ñu texe ñi bokk ñee ñu texe di ñi mu jël ñi nga xam ne ñooy kaas bu njëkk bi ñi texe mu def leen ahla sidqi ñuy waa dëgg waaw wa tasdiq ak dëggul ak dëggal ñoom ni ñu dëggoo moo tax ñu mën a dëggal ki nga xam ne mooy as-sadiqul masduq di alayhi salatu wasalaam parce que dafa fekk ñoom ñu dëgg moo tax parce que li ngay nit ki nit ku ne noonu la mel gis nga li yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne al mu'minu mir'atu akhihi loolu lu garaaw la nit ki aji yàlla ji moom mooy seetu mbokkam mooy gis nga boo xoolee ci sa mbokk di ko ŋàññi di ko ayibal xamal ne mooy sa seetu ah dafa fekk li koy ŋàññe di ko ayibal ndeke yow noonu nga mel si loolu ah naka noonu nit bu ñëwee ba nangu mbaaxu nit nitu yàlla ak boroom xam-xam mu nangu malgré lu bari lu waroon a tax sooy mu bañ a nangu loolu quoi lu bari lu waroon a tax mu jalousie mu jaloux bañ koo nangu di ko xeex mais loolu lépp mu teg ko fële d'accord ni waay yow waa ji nit nitu yàlla la waa ji boroom xam-xam la malgré même bu dee maa ko man bu dee moomam may man naa ko jur dara dafa fekk ne gis nga kooku noonu loolu muy seede ci waa ji dafa fekk mu nekk ci moom waaw ok ba moo tax képp koo xam ne nit ñi moom bu xoolee nit ñi ayib kese lay gis mooy kooku loolu parce que seetoom la nit ñi seetoom la rek waaw ni nga mel rek noonu ngay gis ci ñoom waaw léegi nag ba nga ko gisee ci ñoom nga nekk fi boo muusee danga naan iihee parce que nit bu jë amee seetu taxaw laata muy génn <laughs> mais soxna yi ndeysaan suñu mbokk yi <laughs> ñi may tooñ léeg yéen de bu seetu amul woon sax ngeen créé ko <laughs> tellement li ngeen ci taxaw di admirer seen bopp bëgg bu ngeen génnee xanaa ñu admirer leen la <laughs> ñemew ma dogu waa même bu dee ne am na lu ma gëm ci mbir yi te te réalité la waaye noon laa leen koy bàyyee rek <laughs> waaw defee nag lu ne nga dégg ko ci après nag waaye ah yow léeg-léeg nag foog ngay wax dëgg-dëgg ah <laughs> léegi mooy yow bu ma tiimee seetu bi war a génn gis ne sama coiffure bi dafa poussière fii dafa taq fii dafa kii sama yére bi fii dafa lemu nan laay def dama koy defar du ma taxaw ci seetu bi naan xoolal waaji rek ci seetu bi xoolal yéreem bu froissé bi mooy sa bopp ngay wax bi ndax ki ñi seetu bi du yow mais sa reflet la mooy yow li nga li nga sol ak li nga mel loolu reflet moo nekk ci biir moom mooy nekk à travers seetu bi léegi nooy def mooy da nga ko mooy yawit boo gisee sa mbokk jullit yi nga koy naan aka mën a jëw te te kii wax loolu moo dàq jëw bi jamono ji ngay wax loolu naan aka mën a jëw yaa ngi koy jëw mooy sa seetu la rek yow li nga gis ci moom mooy noon nga mel waaw noonu rek nga mel moo tax c'est simple moo tax mu ne suñu boroom bi mu defee ñaari kaas yooyu ñaari xaaj yooyu waa texe ak waa texeer yi mu jël waa texe nag def leen ahla sidqi waaw mu def leen waa dëgg wa tasdiqi ak dëggal waa ahlu sidqi yusaddiquuna al anbiya aleyhim salaatu wassalaam ñi dëggu ñoom dañuy dëggal moo tax dañuy gaaw dëggal yonent yi aleyhim salaatu wassalaam ñoom ñi nga xam ne as-saadiquun waaw te ñoom lañuy ñuy dëggal mu ne wal ashqiya kantaa ñu texee di ji nag ñu texee di ñi hum ahlal kadibi wa takdib moom mu def leen ñuy waay nar wax lu amul ak weddi ak ñoo mën a weddi xoolal ma yéeféer yi wallahi buur yàlla loolu la def xoolal ma yéeféer yi réewu yéeféer yi seen gouvernement yi kan moo ciy wax dëgg baax na ba ñenn ñi te loolu li ci yéeme mooy comme que ñun ñoom lañuy roy moo tax boo taxawee naan ma mais réewu jullit yi tamit dañ naan la mais taxawal moom lañ lay wax nii nii moom lañ wax nii mooy boo dëggwul ñi ñuy wax ay ay ñi ñuy wax sànq exemple yi ñuy joxe ay yéeféer la ñuy wax ay jullit la wax kii taxaw naan diw ak mën a jëw lan la mooy man la sénégalais mi tudd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man la man la ñuy wax man maay def loolu kee tudd euh, Ruqayya di ko def koog la wax ñoo ñooñ laay wax ah, waxuma ñeneen mooy yii ñuy wax nii yépp suñu biir la am mais mooy ne yow bu la loolu dalee nga nekk waxu ex kat mooy yow yow yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci yoonu alkane ah ah si <laughs> ndax lan <laughs> parce que al al al fujur al kadiba yahdi ila al fujur wal fujur lan la lay yóbbu ila naar yonent ma ne saa saa wax noonu. iyaakum wal kadib maa ngi leen di moytandikuloo expliquer maa ngi leen di moytandikuloo nar maa ngi leen di moytandikuloo wax lu amul maa ngi leen di moytandikuloo ay mensonge waaw ndax moom fenn la lay jën mooy ci fujur ci kàccoorteeg yàqute te fujuur fi muy jómee nit échelle u direct la pour dem jahannama pour dem safar kantaa ñu dëggu nag mu mu mu digal ñu dëggu ndax dëggu fenn la lay yóbbu mooy albir yiiw mbaax te albir fan la lay yóbbu ilal janna ci àjjana la lay jëme kon il faut faire très attention mooy jullit ñi lii may wax naan yéefér yi da gis jullit ñi ñu bari ñoo xam ne dañu yor jikko yi waaw da ngay gis réewu yéeféer yi kan moo ci moo tax ku ci am ak nit ay accord daa fekk intérêt la rek bañ nañ ba dóor ko ci benn formule naan président xawma ma sàngam ba ko doon wax naan les états n'ont n'ont pas de d'amis ils n'ont que des intérêts loolu wax nañ lépp waaw mane wala dëkk ba la France n'a pas d'amis il n'a elle n'a que des intérêts waaw elle n'a que ses intérêts France amul xarit de africains yi ñooy taxaw ñu leen di amadouyeeg yooyu di leen di leen nelawloo ci wax yooyu ay le Sénégal et la France hein, ont longtemps cheminé hein, nos deux peuples hein, sont deux peuples amis gars yi di yooyu yëfi xale la mooy yëfi xale la te loolu discours yooyu lañ ñuy lañ ñuy fontoowe di ñu ko ëf di ñu ko xër saasu ne bu ñëwee yaa ngi wax na lu leer bi amu amuñ ay intérêt lañ am te lu leen fa bàyyi ami ami di mooy intérêt yi rek bu fa seen intérêt daqoor leen nga xam ne gaa yi gaa yi gaa xam nga ne <laughs> ay le Sénégal ak la France yooyu waxi caaxaan la rek te amuñu kàddu moom gars yi nucléaire iranien bi du gars yi ko signé woon gars yi nee nañ duñ ci d'accord léegi dindi nañu ko te gis ngi gars yi ko signé woon àndoon ak Amérique ñemewuñu sax wax wax ju leer walla ñuy ñuy jël agir agir wax moom dinañ ko def parce que buñ ko waxul làmbaay ñaaw mais ñemewuñu agir te bu ñu maywul ba mbir yi continuer ñu ñu dem fekki américain ah. moo tax suñu boroom def gaayu texee di hum ahlul kadhibi ñoom ñooy waa nar ak wax lu amul wa takdhibi ak weddi waaw ba ñu nekkee ay narkat mais euh, c'est normal ñuy weddi yonent yi alayhi salaam ak nitu yàlla yi boroom xam-xam ya ah, lu ñu wax ñu ne demewul nii ñii c'est que ñoom ils n'ont pas bien compris mu ne wa gis nga nag taqsimun xaasirun muttarib munakis mu ne gis nga départage bi partage bi hein dafa nekk benn euh, euh, division boo xamante ne ni mu mu torit munu akis mooy bii dafa contraire ak beneen bi waaw mooy dañu dañ mooy dañu contradictoire ñaar yi bokkuñu ah. mooy as-sidqu fële contraire mooy al ak tasdiqu nekk fële reflet non contraire mooy la mooy mooy euh, euh, euh, mooy taklib mooy mbir la moo xamante ne nii gis nga ñaari mbir yi benn du ci nangu beneen mooy bu bu fu sidq nekk xol bu sidq nekk kadibu ñëw sidq day génn waaye si xol bu ak kadibu nekk bu sidq ñëwee kadib day génn ndax mag ñoo ànd mooy bu benn ñëwee day dàq ba ca des loolu lay wax muttarib waaw mu ne fa saadatu texe daa'iratun ma'a sidqi wa tasdiq mu ne texe foo ko fekk day wër wërloo ak dëggu ak dëggal waaw mooy da ngay dëggu dëggal yonent bi alayhi salaam topp diine ji te dëggu ci diine ji nga nekk loolu saa day wër wërloo loolu ak pexe bi la félicité day moom lay àndal. waaw yaduuru ma ma as-sa'adatu taduuru ma as-sidq wa tasdiq day wër di topp sidq mooy daal relation cause à effet moo am ci ñoom mooy koo fekk mu dëggu tey dëggal man ngaa wat ne waa mooy di nga fa fekk saada nekk waaw fépp nag foo fekk moo tax mu ne wa shaqawatu da'iratun ma'al kadhibi wat takdhib kanta kanta ak texee di moom day wër-wërloo ànd ak fen wax yu amul ak weddi mooy foo fekk nit koo xam ne waxkatu expliqué kat la mooy foo ko fekk day nekk koo xam ne weddikat la waaw parce que moom ci boppam xam na lay expliqué te comme que li mu foog que ne moom moo tax saa wax da koy renforcer ak ay ay ay ay ay ay ay kii ay taw ci yu bari mooy di fendali wax ji di waat. pour ndax xam na ne bu waxee kese day foog ne gaa yi bu waxee nii lu normal dañu naan dañuy dañuy découvrir ne waxul dëgg moo tax foog mu renforcer ko ak ay waat wallahi billahi wallahi doo tallaay barke borom Tuubaa laa wax waaw barke waa yow barke ka ca Kaaba ga mel ni Kaaba ga kenn dafaa ne <laughs> say gars yi gars yi feebar quoi Sénégal ngay yeneen yeneen yeneen saa salaam ma nekk Makka yeneen saa salaam fan la ne Makka la ne <laughs> mooy euh, da koy renforcer ay ndigg parce que jàpp na ne bu ñëwee rek wax affirmative wax rek ñépp dañuy découvrir ne waxul waxul dëgg moo tax moom nag ñàkk dëggu ak weddi ñoo yem comme que noonu la mel te day jàpp ne dañ koy weddi saa su ne moom it day ko képp wax rek mu ne non waa ji war da wax dëgg waaw weddi ko waaw ah saa yi day wax rek mais loolu demewul noonu mooy day gaaw ci moom parce que moom bu wax ko fu dëgg léegi nag foo gis koo xamal ne ashaqawatu mooy texee di daa'iratun day wër di topp di ànd maal kadibi ak wax lu amul wa takdibi ak weddi mu ne wa axbara xabaare na subhaanahu woonaa cell cell ki ak setam ci yiñ koy taqal wa ta'ala ta kawe na annahu laa yanfa'u al-ibaada yawma al-qiyaama illaa sidquhum illaa sidquhum suñu boroom subhaanahu wa ta'ala xabaare na ne bés pénc yowmal qiyaam gis nga jaam yi dara du leen fa jariñ lu dul seenu dëggu yow ma laa yan fanu saadi yow ma yan fanu saadiqiina sidquhum loolu la ko wax yow ma bés bi nga xam ne yan fanu lay jariñe as-saadiqiina way dëggu ñi sidquhum seenu dëggu loolu lay wax nii ne suñu boroom xabaare na ne yowmal qiyaam du jariñ jaam bi dara du ko fa jariñ lu dul ak dëggoom mu ne wa ja'ala alamal munaafiqiina alladhiina tamayyazu bihi huwa al-kadhibu fi huwa al-kadhiba fi aqwaalihim wa af'aalihim waaw mu ne nag ci noonu mu def alamal munaafiqiin mooy màndargaam naafiq yi alladhi bi nga xam ne tamayyazu bi bi nga xam ne naafiq yi li nga xam ne moom la ñu exceller te moom lañ leen di ràññeewe waaw moom moom mooy li nga xam ne <laughs> moom lañ leen di détecter moo bëggee xamul naafiq mooy kàcckat lay doon waaw nee na mu def màndargaay naafiq yi nga xam ne alladi tamayyazu bii moom lañu ràññeekoo te moom lañu fëse leere ci di ci feeñ huwal kadiba mooy wax lu amul fii aqwaalihim ci seen wax yi wa afaalihim ak seen jëf yi mu ne fa jamiicu ma naahu alayhim asluhu lkadibu fi l qawli wal fi'l mu ne gis nga boo daanaka mbooleem li leen seen borom suñu borom subhaanahu wa taala di leen décrire ñoom naafiq yi hein mooy boo seetlee cosaan bi mooy wax lu amul mooy alkadibu expliqué fil qawli ci wax wal amali ak ak wal fi'li ak jëf mooy yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim humul aduwwu qaatalahum qaatalahumullahu fa annaa yufakuun yooyu yépp waaw humul ladina yaquluuna laa tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu waaw ñoo mooy boo seetloo yooyu yëpp boo seetloo di ko ñoom ñoo ne bu leen bu leen ñoo doon wax bañ leen ko waxee ñu ne waxuñu ko waaw bañu ne ñoom bu leen dépensé ñu ne ca yonent ma lay saasaam du dul bu leen dem ci yonent ma saasaam di ko jox dara bàyyil ba gaa yi fa ne jóge fa loolu la ñoom umm ibnu euh, Abdallah ibnu Ubay doon wax ñu wax leen ñu ne waxuñu ko ñoo doon wax la in la in in kii raja'na ila al madinati la yukhrijanna al-a'zu min al-a'zu min al bu ñu demee Medina de ki gën a tedd dina fa jële ki nga xam ne mooy ki gën a doyal du loolu lañ doon wax ñu ñëw di leen ko wax ñu weddi mooy boo seetloo naafiq yi li leen suñu borom décrit ci alxuraan gépp fi muy tourner mooy lan asluhu cosaanam mooy alkadibu wax lu amul expliqué fil qawli ci wax yi wal fi'li ak jëf yi mu ne nag fa sidqu baridul iman wa daliluhu wa markabuhu wa saayiquhu wa qaayiduhu wa xiilatuhu wa libaasuhu bal huwa lubbuhu waru wax la mu ne gis nga fa sidqu barilul iman mu ne gis nga dëggu mooy li lay jëme ci ngëm yàlla waaw waa nga bari naan markazul bari di fii kii kii postal yi mooy mooy mooy wa sidqu da nekk signe avant-coureur la boo ko gisee rek xamal ne ngëm yàllaa nga fa voilà wa daliluhu te mooy li lay fay tegtal waaw boo gisee dëggu rek xamal ne mooy ne loolu kooku noonu ngëm yàlla nga ca moom dala fay tegtal ba la na ñëwal ngëm yàlla waaw wa markabuhu te mooy li ngay war booy dem ci ngëm yàlla hein fi ngay jaar canal bi ak guide bi ak li ngay war ngir dem ci ngëm yàlla wasaaqihu ak ak saaiqu ak lay conduire la nga war wa xilyatuhu dama noon wa xaliyatuhu wa wala laa wa xilyatuhu te mooy cakkaay ya ngay takk loolu lépp wa libaasuhu ak la ngay sol loolu noon mu ne bal bàyyil ma loolu li am dëgg-dëgg sax mooy lubbuhu mooy saalam mooy kente sensu ngëm yàlla wa ruuxuhu te mooy son âme l'âme de la foi l'âme de ngëm yàlla mooy as-sidq mooy dëggu waaw allahu akbar canal bi ngay jaar bu doon ne surtout imaan dafa nekk benn bërëb yoon wi ngay jaar pour dem fa oto bi ngay war hein ki koy conduire ki lay guider GPS bi ak tamit <clears throat> li ngay toog fi ngay toog teg gi mooy ci ci siège bi ki koy dawal ak la nga sol ak yére yu rafet ya la nga paa nekk sa beaux atours yi nga dóor yi nga sol ak la nga sol ak ma ne mooy quintessence mooy lubb bi mooy mooy saalu xel mi wa ruuxu te mooy son mooy laam loolu lépp bu gëm yàlla mooy dëggu Allahu akbar mu ne nag noon nag la bu mel nag ci beneen boor bi wal kadibu baridul kufri wa nifaaqi wa dalilu wa markabuhu wa saayiquhu wa qaayiduhu wa xilyatuhu wa libaasuhu wa lubbuhu fa mudaadatu alkadibi lil imaani ka mudaadati shirki lil tawxiid falaa yajtamicu alkadibu wal imaan illaa wa yatrudu axaduhumaa saaxibahu wa yastaqiru mawcidahu wa mawdicahu wallaahu subxaanahu anjaa salaasa bisidqihim wa ahlaka gayrahum min almuxallafiina bikadibihim fama an'ama allahu ala abdin ba'da al-islaami bi ni'matin afdala min as-sidqi alladhi huwa ghidaa'u al-islaami wa hayaatuhu wala btalaahu bi baliyatin a'zamu min al-kadhibi alladhi huwa maradu al-islaami wa fasaaduhu wallahu al-musta'aan allah allahu akbar allah kon mu ne wala btalaahu bi baliyatin a'zama min al-kadhib alladhi huwa maradu al-islam wa fasaaduhu wallahu al-musta'aan kon mu ne kon al-kadhibu wal-kadhibu wax lu amul nag baridul kufri mooy li la jëme ci ci ci ci ci ci ci kéefër waaw mooy li la cay transporter di la ca yóbbu wan nifaaq yakuk naafiq wa daliluhu te mooy git ba wa markabuhu te mooy la ngay war lii lépp nar la wa saaqiu wa saaiquhu te mooy conduire ko moo koy conduire wa saaiquhu wa qaa'iduhu mooy waajay dawal ak koy conduire lépp wa hilyatuhu mooy ay takkaayam wa libaaso mooy la muy sol wa lubboo mooy quintessence mooy mooy mooy saalu mbiram xel ma fa mudaadatul kadibi lil iman mu ne gis nga nag ni wax lu amul contraire rek ngëm yàlla ah ni ñu nekk vraiment loo xam ne dañu opposé wu ah ka mudaadati shirk li tawxid naka noonu la shirk bokkaale yàlla noonu la mel ci tawxid ngir yàlla ngëm yàlla waaw mooy foo gis ngëm yàlla moom du dë du leer xamal na bokkaale sori na fa mais foo gis bokkaale xamal ne ngëm yàlla newu fa ndax ay contraire lañ ay contraire lañ waaw mutana mutanaqidaat dañoo dañoo contraire dañu opposé wu waaw bokkuñu dara bu kiy jaaree penku kii nga jaar sow bokkuñu waaw kon nag mooy loolu comme li wax ci dëgg léegi rek mu ngo mu ne wallaahu subhaanahu te buur yàlla tudd naa sellaayam anja thalathata bi sidqihim dafa dimbali dafa dafa sauver ak thalathata muy ñetti ñii muy seydinaa Muraara ibn Rabi'a seydinaa Hilaal ibn Umayya ak seydinaa Ka'b ibn Maalik bi sidqihim ak jaare ko ci seenu dëggu wa ahlaka mu alak gayrahum ñeneen ña ca des ñépp minal muxallafiina bi kadibihim ña nga xam ne demuñu woon nan la leen alake ci seen wax yu amul yañ doon wax ca seen wax yu amul yañ doon wax fama an'ama allahu ala abdin ba'da al bi ni'matin afdalu min as-sidq fama an'ama allah buur yàlla nag xéewalul ala abdin xéewalul benn jaam baadal islaam yi ginnaaw ba mu ko dugalee ci lislaam bi ni'matin ci xéewal goo xam ne afdala moo gën min as-sidqi ci dëggu amul waaw as-sidqu muy dëggu mooy li gën mag lu suñu borom subhaanahu wa dal daal di di xéewal jàmm waaw Allah ginnaaw bi ma nekkee jullit li gën a mag lum lay xéewal mooy mooy ak dëggu waaw Allahu akbar ndax mu ne huwa ghidaa'ul islaam mooy nourriture l'islam de wa hayaatuhu te mooy dundug l'islam dëgg-dëgg mu ne walab talaahu nit ki nag ginnaaw bi mu duggee ci l'islam buur yàlla subhaanahu wa taala nattoowu ko lu gën a rëy lu gën a màgg minal kadibi ci wax joo xam di wax loo xam ne amul lu expliqué waaw ku yàlla seetaan ngay nar rek di dem wallahi moo yow moom moom moom lim la nattoo lim la nattoo nattoo wala lu gën màgg loolu waaw ndax inna rajula la yakdhibu wa yataharra al hatta yuktaba inda allahi kadhaba waaw mu ne nit dina expliquer di wax lu amul di nar waaw buy nar nag da ciy def tout pour nar yi jaar yoon xaw ma sax na ay nar nan la mën a jaare yoon mais lu ne dina ko def ngir wan ni gaa yi gëm loo leen loo xam ne lu wuteeg moom li muy def la waaw te day toog di xalaat day toog di xalaat waaw waaye tey ban laa war a dóor gaa yi ndax temps yi yëpp bi ma leen di dóor moom war naa sàppi quoi noonu lay toogee di xalaat waaye bii moom est-ce que xaw naa lu si waaw yakzibu muy nar wayataxarar kadiba ha xatta yuktaba ba na nga xam ne lañuy bindee kaste ci xolam ne nag ki gaa ji jeex na c'est fini kazzab la moom moom kàcc kat international la du changé waliyasu billah lo lo mu ne kon nag nit ki ginnaaw bi mu yàlla buur yàlla nattoowu ko du gën a màgg du ñàkk moo gën a màgg de lu mu la nattoo bu nee nee yow dangaa ñàkk waaye sa ñàkk googu teewulaa dëggu mais déedéet nattu la waaw mais nag du nattu bi dina rëy de bul jàpp na yow fii mu ne yaa kum nattu ci nit ñi déedéet waaw waaye ñi nga xam ne moom buur yàlla moom vraiment nattu na ko mooy ki mu seetaan mu nekk un grand explicateur yàlla bu mu nekk kilifa ndax xam nga bu dul kilifa léeg-léeg sax gars yi dañ lay mujj teg ko fee mais kilifa buy nar loolu mooy lu yées ci lu nit lu lu lu kilifa mën a man a mën a meloo waaw kon nag nit ci ginnaaw ba mu gëmee yàlla mu ne walab talaahu daldi wu koy examiner hein nattoo ko bi baliyatin ci ci ab egg ci ci ab loo xam ne lu yéeme la ci jikko yi yi nga xam ne yu ñaaw yi la aadama yu gën a màgg minal kadibi ci wax lu amul alladi mi nga xam ne huwa maradul islaam gis nga ni as-sidqu nekk ghidaa'ul islaami wa nourriture lislaam ak dundam ci noo noonu la alkadibu nekke maradul islaami mooy fe mooy feebaru islaam wa fasaaduhu te mooy liy yàq ci lislaam mooy wax lu amul wallahu te buur yàlla almustaanu ci moom lañuy ñuy ñaan mu dimbali ñu ba nag bii ñu mujjee wax muy as muy alkadibu wallahi mu bañ koo nattoo te mu nekk loo xam ne dañu koy dañu koy jàng nii rek di ko xam ci téere yi waaye duñu lu ñu xam lu ñuy expérimenter amin ku nekkoon koo xam ne moom da ngay expliquer yal na yàlla faj waaw moom mi nga xam ne mooy faj ku ne ku wér moo la yow la wéral yal nañu wéral képp koo xam noonu nga meloon wala am nga ci dara yal nañu yàlla setal ñun ñépp ci maradul kadi bi waaw ci feebaru wax lu amul ci wax lu amul di doxe lu amul di comporté lu amul mu ne wa qawluhu taala hmm, laqad taaba allahu ala nnabii walmuhaajirina wal ansaar alladina tabauhu fi saati alusrati min ba'di ma kaada yaziigu quluubu fariqin minhum tumma taaba alayhim innahu bihim innahu bihim ra'uufur rahiim mu ne laqad wax bi suñu boroom ne laqad dëgg-dëgg taabaloohu buur yàlla delloosi na ala nabi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wal muhaajiriina ak way gàddaay ñi wal ansaari ak ñi nga xam ne ñoo leen fatoon alladiina ña nga xam ne ittaba'uuhu ñoo ko topp fii saatil usrati ja jamono ju metti ja muy jaxasootu Tabuk ca tàngoor wa ha mettitu dundu ga ak mi fii saatil usrati min ba'di ginnaaw ba nga xam ne maakaada tuuti kon yaziixu mu jeng xuluubi fariixin benn xolu ñenn minhum ca ñoom summa ginnaaw gi taaba alayhim mu indiwaat leen innahu moom buur yàlla oh innahu bihim moom de buur yàlla ci ñoom raufun aji ñeewaato aji ñeewaa koon la ci ñoom de ku leen rahimun aji yërëmaa koon la muy suuratu tawba aaya cent suuratu tawba aaya cent dix-sept ah, mu ne hada min a'zami maa yu'arrifu al-'abdu al-'abdu qadara at-tawba wa fadliha 'inda Allah mu ne lii min a'zami dafa bokk li gën a màgg dafa bokk ci li gën a màgg min a'zami dafa bokkul ci li gën a màgg maa li nga xam ne yu'arrifu moom la xam ne al abdu jaam bi tawba ci li nga xamante ne mooy dayu tawba mooy li jaam bi di xàmmeewe qadra tawba ci dayub tuub wa fadlaha ak ngëneelam inda allahi fa buur yàlla wa annaha gaayatu kamaalil mu'min mu xam ne dëgg-dëgg tuub nag mooy jomboxtalu mooy dayoob mataayu li nga xam ne mooy matuk matuk ki nga xamante ne mooy aji ngëm yàlla yi mooy li gën a kawe mooy tuub ñiy tàmbalee ci lislaam dañuy tuub dugg ci lislaam mais ñana nga naan ñañu dañoo àgg duñu deñ ji tuub di dem ci seen borom subhaanahu wa taala allahu akbar ndax jéego bu ñuy teg du tierce bu ñuy gën a xam yàlla di xam ne hé man buur yàlla deke jaamoo ma ko woon li mu war a woon de wa ma qadarullah haqqa qadri wallahi ñii nattuñu buur yàlla teguñ buur yàlla dëgg-dëgg nattuñu ko dëgg-dëgg natt nga xam ne loolu la moo tax looy gën a sori moo tax ñu gën a sori ñoo gën a sonn ndax ñoom dañuy xam kiy agir en connaissance de cause bokkul ak kiy agir sans xam voilà ñoom dañuy xam dëgg-dëgg ñoom dañuy xam dëgg-dëgg loolu moo tax ñoom ñoo gën a sonn moo tax waxoon naa la képp koo xam ne moom moom ni mu jàpp mbir yi mooy comme que ñoom diw àgg nañ moo tax lu ñu dépassé wu ci charia loolu mooy mandarga bi gën a rëy ne waa ji dépassé wul fii lu courant yi la tiim waaw ak moom ku mën ni doon nag. bu dee mais comme que ñun moom ñun moom dañuy waxal gaa yi sax du dëgg waaw mais bu doon même bu doon képp koo xam ne nit ku ñu naan diw moom dafa àgg ca yàlla waaw ba di ko boole ci ñi gën képp ku lay wax ne kooku noonu am nga gis muy wutee sharia yi loo xam ne ma'lumun min diine fi diine bi darura loo xam ne ci diine dañ koy may manu la ñàkk nit ki xam waaw loolu mu koy bañ a def wala di digal taalibe mi sax naan bu ñu ko def te suñu borom digle ko kooku da leer ne plafond bu dee néegu ñax nga nekk nii di dégg moom dépassé gis nga néegu ñax bi ci kaw plafond bi dépassé wul waaw téeg bi téegul sa néeg bi nga toog di dégg moom dépassé foofu bay àgg fenn moom daa demul fenn waaw ndax ñi xam ñoo gën a sonn waaw mu ne moo tax aaya bii dalay wan ne dëgg dëgg nit ki da ciy xàmmeewe jaam bi dëgg dëgg dayu tuub ak ngënee la fa yàlla subhaanahu wa taala këni moom gaayatu kamaalil mu'mini mooy njomboxtalu matu aji ngëm gi waaw fa innahu ndax kat moom subhaanahu woonaa bàkk naa ko woonaa ah ak sellaayam subhaanahu wa ataahum da leen a jox haadal kamaala haadal kamaala dafa jox jullit ñi jox leen mat gi ba'da aaxiril ghazawaati ba'da an qadaw nahbahum allah mu ne xoola aaya bi fi mu ñëw moo clôturé xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ghazwatu Tabuk moom moo clôturé xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ta abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwan wa badru wa badru qitaalin ma'a sulaymihim ba mu naan ah wa umratun lil qadaa fathun muray fathun hunaynun wa taa'ifun tabuukun li ruumin fii qusuurihim Allah mooy ca début ba bañ fa commencé woon xare ca abwaa buwaatun Tabuk la ko jeexee wa ruumun tabuukun li ruumin fii qusuurihim ca jeexitalu dernier xare ba foofu la leen suñu boroom waxe lii. laqad taaba dëgg-dëgg buur yàlla indiwaan allah ala nabi ci yonente mi alayhi salaatu wasalaam wal muhaajiriin ak ñi nga xamante ne ñooy way way gàddaay yi wal ansaar ak wal ansaar radiyallahu anil jamii alladina ña nga xam ne taba'uhu ñoo ko topp fi saatil usrati ci jamono ju metti ja min ba'di ginnaaw ba nga xam ne maa kaada tuuti kon yasiixu mu jéng quluubi fariqin xalu ñenn minhum ci ñoom summa taaba ginnaaw gi mu ndiwaan leen alayhim naw taaba alayhim innahu moom buur yàlla bihim ci ñoom raufun aji ñeewa la rahimun aji yërëmaa la ku ñeewante ci ñoom la ku am yërmande ci loom la rahimun aji yërëmaa la ci ñoom mu ne loolu di mu leen ko matal fa innahu subhaanahu dëgg-dëgg moom borom bi subhaanahu wa taala aataahum hada jox na leen mat gi banda axiril gazawaati ginnaaw dernier xare bi muy tabu ci xare yonent bi alayhi salaam baada ginnaaw bi nga xam ne an qadaw nahbahum ca lañu ca lañu ca lañu defe la leen war de mooy ñoom seen jaan wàcc na waaw wa badalu nufuusahum ñu yulli seen dayo coono seen bakkan yi lañ yulli ci yoonu yàlla waaw lañu wa minal mu'miniina eh, minal mu'miniina minal mu'miniina rijaalun sadaqu ma ahadu llaha alayhi fa minhum man man man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdiila gisoon nañ ko ba ñuy gis seydinaa talxatul fayyaad talxatu bnu ubaydillah talxatul xayri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa aaya boobu Allah suñu boroom ne fekk daa am ku ko ñëw di ko laaj naan yonent bi alayhi salaatu ñu nekk ci jàkka ji mais ñooñ ñooy ñan aaya bi ñuy wax mooy xam nga boroom xam-xam yi nañ naan wa minoo man qada ba mooy ñoo xam ne xare nañ ci lislaam contrat bañ am ak seen borom mooy di ko jaamu te du ñu ko bokkaalee dara bu leen woowee ñu an ñoon nuyu istajibu ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillah wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum yéen ñi gëm yàlla dee leen wuyul doo leen wuyu borom bi subhaanahu wa taala waaye dee leen wuyu yeneen bi alayhi salaatu salaam saa bu leen woowee ndax duñ leen woo lu dul limaa yuhyiikum ci loo xam ne moo leen di dundal ba nga xam ne loolu ca la xew ñoom ñu jël pacte boobu te moom la ñun ñépp kuy jullit ku ne pacte boobu nga ma mooy di déggal borom bi subhaanahu wa taala ndawam bi alayhi salaatu salaam baatinan wa zaahiran waaw mu neex la te gis nañ ca nam doon jaayanteeg ñoom ala sam'i wa ta'a fil usri muy naqari muy neex waaw dégg topp ñoom ñépp ñu matal loolu allahu akbar waaw ba ci dernier xare bi ñenn ñu bari joxe nañ seen bakkan ci loolu waaw ñoo roose toolu l'islam ak seen deret yi ñoomin Seydina Hamza ibn Abdil Muttalibi radiyallahu ta'ala anhu ñoom Seydina Jaafar doomu bokkam de Jaafar ibn Abi Taalib waaye ñoom ñan Allahu akbar Allah ñoom Seydina Abdallah bàyyi Seydina Jaabir ibn Amr ibn Haram Allah ñoom chefu romaat ya Abdallah ibn Jubayr radiyallahu ta'ala anhu ñoo ñoo suuxat seen to seen deret ci yoonu l'islam toolum lislaam bu meññee nii ñooñu ñoo jaay seen lépp seen jot seen lépp seen ñaq seen seen doole seen kàttan seen lu ñu am ak lu ñu amul seen bakkan ultime sacrifice ñu def ko ngir lislaam waaw kon fa minhum am na ci ñoom man koo xamante ne nii qada nahba dafa mooy ñu ne am na ñoo xam ne ñoom joxe nañ seen bakkan yi waaw matala nañ seen wàll de ba ñu faatu ci yoonu l'islam léegi waaye ba mu laajee kaw kaw bi laaj ne ne yonent ma ne saaf saaf mel ni mu mu mel ni déggul lim wax mu laajaat ko yonent ma ne mooy tontuwu ko mu laajaat ko ba metti ni ñu tooge noonu rek Seydina Talha di génn ci. dugg si ci jàkka ji mu ne ana ki doon laaj sànq mu ne ko man mu ne ko hada mimman qada nahba allahu akbar hada parce que kër ngay seen muy dugg si ci jàkka ji muy sayyidina Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala anhu moom mimman qada nahba moom bokk na ci ñi nga xam ne li leen war moom def nañ ko seen jaan wàcc na laa laa hmm. mu ne kon julli ñi gis nga fi mu leen ko waxe ci dernière xare ba'da an qadaw nahbahum ba nga xam ne ca lañ ca lañ defe vraiment li leen war ba seen jaan wàcc wa badalu nufusahum ñu daldi yulli seen doyog coono ak seen bakkan yi wa amwaalahum ak seen alal yi wa diyaarahum ak seen kër yi lillaahi ngir buur yàlla képp waaw wa kaana gaayata amrihim li gën a njombortalu seen mbir an taaba alayhim mooy mu indiwaat leen waaw ndax nit ki foo toll da ngay na da ngay soxla di dellu ci borom bi ci moom nga jëm waaw mais nooy gën xuus di gis ne oh jaamu ma ko ni mu waree waaw ak rëcc rëcc yi ma topp li gën a kawe ci seen mbir an taaba alayhim wan diwal na mu ne wali hada lii moo tax na jaala nabiyu dina wax na ñaari façon ci taaba alayhim yi ni muy tekki mu ne wali hada na ko noonu ja'ala nabiyyu lii moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam def yawma tawbati Ka'bin xayra yawmin marra alayhi mundu waladatuhu ummuhu mu ne lool moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa mu def hmm, taw yawma tawbati Ka'b mooy bés bi nga xam ne ci la Seydina Ka'b ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu tuub looloo tax mu ne ko mu def ne yow jour bi nga tuub mooy jour bi buram bi nangoo tuubam xayra yawmin mooy bés bu gën marra alayhi